léegi nag quarante six yooyu wàllu wu njëkk ba mooy six mois yu njëkk ya ca yónnentam ba muy jot yonent loolu ak ak ak ak ci ci euh, wax yu bi yëpp ci gént la woon léegi nag yonent bay saa saam loolu lay junj fii ne li nga xamante ne nii mooy ru'ya saaliha géntu ki nga xam ne mooy ku baax gi mooy loolu moo desal la leen borom bi desal yéen sama xeet may leen ko ci lu mu wax ngeen koy am muy di leen fa jaare di leen fa ab utal ay xam-xam di leen yu yenk wala ay xeetu xam-xam yoo xamante ni ci yonent la bokkoon ci mbiru yonent la voilà ci yonent léegi nag loolu lay wax noonu ne mbir mi mooy lii munaasabe bi la wax ne lii la <laughs> waaw mooy vingt-trois fois deux égale quarante-six muy quarante-six yi léegi nag ar-ru'ya saaliha gént gu baax bu jëlee six mois boo jëlee quarante yi junni ci mu ne muy quarante yi def léegi six mois yi yi comme que moom yonent bay saasaam ci moom gént la woon loolu nag la yonent bay saasaam di wax fii am na lenn ci boroom xam yi daal di wax ne lii la léegi nag al imam bon bi nga xam ne ci la tudd lii mu ne waaye qaala lu Battaal waaw waaw imam Ibnu Battaal bi mu ëndee lii ba pare dana hada ta'wil yafsulu min wajhayn dañ ne waaye bi mu na toxalee lii da dem waaye lii moom lu yàqu la ci ñaari wàll bu njëkk bi que ne dañu wute fi qadri al muddati allati ba'da bi'sati nabi sallallahu alayhi wasallam ila mawti boroom xam-xamu siira yi dañoo wute waaw ñoom wal xulfu aadatuhum la boroom xilaas waxoon ñoom wute mooy seeru aada <laughs> waaw ci ñaata at la yonent bay sallallahu alayhi ginnaaw ba mu jotee prophétie gi ba ni muy génne àddina bi ko boroom bi yebalee ba ni muy génne àddina ñaata diir la loolu dañ cee wute waaw kon loolu day dàq wax jee bon <laughs> waxtaan yi ñaareel bi annahu yabqa hadithu sab'in juz'an bi ghayri waa léegi sab'ina bi waa léegi boo nee quarante six utal bu ko loo ko loo ko digge indi nii très bien buñ da buñ dàq law sallam naa buñ d'accord waa léegi léegi beneen hadith bi nga xam ne moom la dafa wér imam muslim a ko solo muy sab'ina bi jëla ko ci ibnu umar ah waa boobu nooy defal moom mu ne loolu day wane ne kon moom day des kon bu boobaa du am benn maanaa buñ ko mën a yem kon lii daal day wane ne lee baax doy doxul waayu <laughs> ah imaam al-Hafiz nag mu ne mu ne qultu man nag nee naa wa yudaafu ilayhi baqiyatul adaadil waaqi'a mu waxuma soixante-dix bi kese man maa bu boobaa buñ jéggee wax jee waa tamit dañ ciy tegaale mais yeneen lim yi nga xam ne wér nañu tamit du soixante-dix bi kese wér après quarante-six bi no yeneen yi am na yeneen yu wér yu bari yi ci ëpp dañoo wér waa léegi kon boobu nan nañuy def ak moom man maa ko ci yokku ne lii ngir imaam al ngir yokk ci kaw xar mi karaw mooy que ne loolu day rëngi-rëngee façon euh, bon ta'wil bële ne loolu amaana lii la léegi nag mu ne <laughs> waqad sabaqahu al-Khattabi mu ne imaam al-Maziri nga xam ne euh, da ko euh, imaam Ibn Battal bokk da ko weddi ci ne lii moom wax yu yàqu la ko wax eh, waaye mu ne loolu imaam alxattaabi jiitu woon na ko ci waaw waaw <laughs> waaw mu ne bon imaam alxattaabi ne doon wax ne kaana ba'du ahli al-ilmi yaqulu fi ta'wil hadha al-adad qawlan la yukaadu yatahaqqaq ah <laughs> waaye am na kenn nag ci borom xam-xam yi koo xam ne wax na ci wax yi fii loo xamante ne daanaka kenn mënu koo eh, eh, kii waxtu la joo xam ne kenn mënu koo xóotal te ma mooy boo ñëwee bëgg koo indi ci réalité bi taxawul waaw amul lu koy dëggal xaw naa ah, ñàkk lu koy dëggal waaw léegi bi mu waxee li waa ji wax que ne moo li tax mu ne vingt trois fois deux muy quarante six après comme que début euh, révélation yi nent wala saa saa gént la woon six mois yi kon ngi génne ko ci euh, euh, Imaam al-Xattaabi bi mu waxee mu ne wa hada wa in kaana wajhan tahtamilu qismatul xisaab wal adab man mu nee ne wàll la woo xam ne boo toppee ci compter yi comme li mu wax ni vingt trois fois quatre fois deux égale quarante six après comme que six mois yu njëkk yi te loolu imaam ni sax moo ko doon wax moo ko solo quoi mais moo loolu tax ñëw jóg rahmatullah alayhim euh, euh, <laughs> léegi boo même bu neen loolu dina yenn côté compter ak compter ak natt ak yooyu ak wàññ euh, fa awwalu ma yajibu ala man qaala an an yuthbita bi ma daaw xabara il faut premièrement ki wax lii na indi xabaar bu tukkee ci yonent waaye saa saam buy dëgëral lii mu wax waaw <laughs> waaw mu ne fa ka annahu qaala ala sabili dhann kii daa mel ni li mu wax da koo wax ci wàllu mooy da koo njortu quoi wa dhannu laa yooni min al haqq shay'a te nag njortu moom saa yi du wàññi dëgg dara waay ah waaw mu ne wala in kaanat hadhihi al muddatu al mahsuba min al mahsuba min al ajza'i an nubuwwa ala ma dhaba ilay fal yuhaqqiq biha sa'ir al awqat allati kana yuhi ilay fiha fi manamihi fi qawlil muddati kama sabata dhalika anhu fi la hadith kathira jalilatul qadr wa ru'ya fi ahadin fi fi uhudin wa fi dukhuli makkah fa innahu yultafaqu eh, eh, yatalaffaqu min dhalika muddatan ukhra ah, wa muddatun ukhra wa tuzadu fil hisabi fa tubtalu qismatu allati dhakara fa tubtalu fa tabtulu qismatu allati dhakaraha eh, imam al-Khattabi mu ne bokk na li koy wane mooy buñ jëlee li mu wax noonu ne six mois yi gént la woon bu njëkk yi juróom benn weer yu njëkk yi dëgg léegi nañ jàpp lool buñ jàppee lool léegi kon nag il faut ginnaaw bi ma ne ko doon di dalil koy leeral kon nag lépp loo xam ne ginnaaw bi nga xamante ne nii nee na li des ci dundam yonent bay saa salaam lool ci jéebéer la mooy la doon euh, nekkuloon di nelaw la ko wax yu doon dikkal waa léegi lan lay def ak xabaar yi nga xam ne xadiis yi nga xam ne dafa leer te màggug dayo yi nga xam ne dañuy ñëw di wax ne yonent bay saa salaam wax yu bi même après da ko doon dikkal ci gént comme gént ko gi mooy li ñu waxoon bi ñuy tàmbale bi mu naan sama euh, euh, dama gént sama jaasi gi mu damm waaw ak dafa ba gis daal di war kapsal katiba waaw ak tamit bi nga xamante ne nii dama gis sama bopp ci dir'an hasina benn bu bu bu xam ne bu protégé wu la waaw bien fortifié loolu yëpp loolu ay gént la woon waa léegi kon ni jël gént yooyu ak li nga xamante ne nii yi ak bi muy dugg Makka te loolu waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali <laughs> buntu bu ruyaa bi en tout cas ñaareelu xadis bi laqad sadaqa allahu euh, euh, euh, nabiyahu ru'ya bil haqq ah, mooy bi muy wax ci suuratul fath bi nga xamante ne ci la doon wax ne laqad sadaqa allahu ru'ya nabiyahu ru'ya voilà mais ki nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala daal dinay dëggal waaw li nga xamante ne nii mooy géntug yonentam ba alayhi salaatu wassalaam waaw këne di ngeen dugg la tadxulunna al masjid al xaram euh, al xaram waaw que yéen dugg euh, li nga xamante ne mooy euh, jàkka ji nga xam ne dañ koo ormal waa léegi loolu nan ngay def ak moom waaw laqad sadaqa allahu rasulahu la rasulahu rasulahu ru'ya bil haqq waaw léegi yow nan ngay def ak gént googu kon boole ko ci boo ko ci boole ak yeneen yoo xam ne dafa sax loolu boo ko boolee six mois wax day ëpp six te bu boobaa kon ke compte bi nga xamante ne nii moom la waa ji wax nii teg ko day dàq voilà mu ne kon lii fa dalla ala da'fi ma ta'awwalahu al-mazkur waaw waaw mu ne loolu nag mu leere ci ne waxu ki nga xam ne loolu loolu la waa ji tudd moom loolu dafa wéri di loolu dëgërut voilà walaysa kullu ma xafiya alayna ilmuhu la yalzamuna hujjatu mooy la waxoon fële rek nekkul loo xam ne daf yoo nëbbu ah, xam-xamam daf ñoo nëbbu rek que ne du war ci ñun ñu daal di koy gëm daal di ko voilà jàpp ne lii la voilà noonu la waaw ka ada di comme aadaay comme euh, nombre rakka yi ak ay yaamu siyaam yi ak bés yi nga xam ne moom la ñuy woor waram yul jimaar ak yi nga xam ne nombre de xeer yi ñuy sànneeg yooyu fa inna la nasilu min ilmiha ila amrin yujibu hasruha tahta a'dadiha ñun jotewuñu loo xam ne ci xam-xam loo xam ne dina tax chiffres yi ci asharion teg alayhi salaam ne lii la lii lañ koy defee loo xam ne dañoo am loo xam ne mën nañ ko cee tege ba teg compte bi daal di ne voilà lii mën nañ ko tënk ne lii wa tax loolu amuñu ko waaw kon loolu mu ne lii daal lu leer la quoi waaw kon mu ne loolu la quoi lii lu gànt lu ñu gàntal la wa inna tafsila hadha al adad wa hasr an nubuwati mu'tazar waaw loolu di ko euh, euh, teqantal Euh, lim bi ak tënkaan nubuwa loolu lu ñu gën lu ñu lëntal la ci ñu mooy lu ñu gàntal la ci ñun waaw kon nag affaire bi loolu la quoi mooy loo xamante ne ñun xamuñu ko waaw <laughs> kon nag mu ne kon fa kadhalika kon maanaa xadiisul baab xadiis bii nag kon li nga xam ne boo fekk daa am leneen lu mu doon wax ne loolu la eh, loolu li ciy dëgërlu léegi ñu lañu dig eh, eh, amal solo mooy côté bi mu ne kon maanaa xadiisu bunt bii kon lenn la ah. mooy almuraadu yi tahqiqu amri ru'ya mooy leeral yonent may saasal ñu bëgg wan ñu dëgg-dëgg mbiru li nga xam ne mooy gént wa annaha ta moom gént mi ma kaana al anbiyaa alayhi li nga xam ne yonent yi alayhimu salaam ci lañ ne woon bokk na ci leneen yàlla doon wax yoo wa annaha ta moom juz'un wàlla la min ajza'il ilmi ci pàcc yi nga xamante ne xam-xam da ci balle alladhi kaana ya'tihim bi nga xam ne xam-xamu kan yonent ñoom da leen doon dikke voilà wa wa wal anba allati kaana ah yanzilu biha al-wahyu alayhim ah ak yi nga xamante ne eh, eh, eh, wahyu bi da doon wàcc ci ñoom ci kanu yi bokk na ci mooy gént waqat qabila jamaatun min al na al-munasaba al-mazkur mu ne nag am na imam al-Hafiz nag mu ne moo malgré imam al-Khattabi lii la wax mais gars yi am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne nangu nañ li waajile waxa ah, vingt-trois fois deux yooyu égal quarante-six yële ba pare ñu daal di eh, tontu imaam al-Xattaabi waaw <laughs> daal koy daal di koy tontu imaam an-Nawawi bi muy sharh hadith bi <laughs> am na lu mu ci wax ne am na koo am ne moom dane waxu al bi moom baatil la moom ah. moom mooy mooy gi mu bëgg a dàqalee naan génteeli mu ne moo gën a xam ne yemu waxuñu ci jubluwuñu ci loolu dañ la bëgg a wax ne bële gént kese la woon six mois yi njëkk yi gént kese la woon est a ji wax ji dalaa moom xamul lii ngay wax naan ru'ya laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq xamu ko xam na ko waaye est-ce que ne yeneen tubaab saa saam bésu Uhud daal ne gént loolu xamu ko xam na ko ak yeneeni munaasabaat yeneeni xew-xew mais Imaamul Xattaabi yi muy wax waxul <laughs> taxul ñuy wax moo gën a xam ne kee dafa gën a wax njàlbeen bi gént kese la woon après nag li ëpp bi nga xamante ne mooy après loolu li ci des lépp li ci ëpp écrasante majorité ci yàqasa la nekkul woon gént loolu la ci jublu waaye tekkiwul ne dafa dàq de gént amu ci waaye loolu boo yooyu kon <laughs> moom bon moon imaam al-Hafiz ne bon imaam al yi lii la wax mais am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne ba léegi d'accord nañ imaam yi que ne waa ji li mu wax nii la ah. waaw yu d'accord affaire bi ba pare tontu li imaamul Khattabi yi wax bon indil la ñamal naa la ci dara doy na léegi <laughs> waaw kon affaire bi mu ngi noonu waaw kon euh, euh, euh, <laughs> <laughs> léegi nag bon mu ne wa qaala an-Nawawi wa qad qaala an-Nawawi waaw imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne bi muy mooy bi muy wax ci affaire bi ginnaaw bi mu ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne nañu waxu kii bi nii moom baatil la waaw dàqam bi mu bëgg a dàq waxu kii bi moom loolu neen la waaw loolu moom neen la parce que waaye yow euh, c'est quoi ça ah la bëgg a dàq affaire bi comme sax nii lañ koy dàq déedéet du lii lee <laughs> kon loolu euh, bon léegi nañ ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu nekkoon dañu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu nekkoon <laughs> Allahu akbar Allahu akbar léegi kon al imam mu ne waqad qaala an-Nawawi léegi imam an-Nawawi bon après moom itamit euh, euh, mu ne lam yasbut saxul anna zamana ru'ya li nabi sallallahu alayhi wasallam kaana sittatu ashhur loolu saxul que ne loolu ah que ne six mois la woon jamonoy géntam yonent bi alayhi salaam wa amma ma alzama bihi min talafuq aw'atil muraad wa damma ala muda fa innal muraad wahyul manaam al mutataabi' waaw waaw mu ne kon loolu la quoi euh, mooy li mooy wax ji waxoon sànq mais. kanta wa amma ma alzamahu li nga xam ne moom la ne waaw léegi euh, day day day euh, mooy almaal Xattaabi da ne waa ji wax jooju léegi kon na jël yeneen min talfiq awqat al mara'i euh, wa dammiha ila al mudda yeneen yi nga xam ne yeneen bay saasam da ko gént ko Uhud ak yooyu na ko jël boole ko fee waaw aywa mu ne loolu bon waa ji li ñu si jublu du loolu waaw moom li mu kii mooy dara bëgg a wax ne bi nga xam ne wahyul yaqaza Euh, nelaw yi euh, yi wax yu yi nga xam ne ci gént la doon par rapport ak yële lu néew la waaw boo ko ci kiiwee moo tax da cay duggaale ci biir moo tax loolu boolewuñu ko ci kon nag mu ngi noonee quoi mu ne comme loolu mooy li nga xam ne wa huwa nadhiru ma tamadu fi nuzulil wahyi wa qad atbaqu ala taqsimi nuzul ila makki wa madani qatan waaw mu ne mu ngi mel ni rek comme liñ naan ay côté saar yi liñ leen di euh, diviser selon boroom xam-xam yi ci makki ak li nga xamante ci lu ñu dogu ak madani saar bi makkiya la bii madaniya alors que makki bi euh, mooy fukki at ak ñett yi kese la lañ jàpp yi nekkoon Makka même bu dee dafa génn biir Makka saar boobu dañ naan makki la waaw alors que bu dee madani bi wala madaniya bi wala aaya madaniya loolu dañ koy considérer madaniya même bu dee ne Makka la wàcc voilà même ndax yonent way saa saam jamono jooju mu ne loolu la xam nga boobu kenn jëwul ne ah kon nag loolu la kon génn leen ay sar yi wàcc mag wala ay wàcc mag ngeen dugal ko kon fële xam nga kenn waxul wax mu ne waaji nag loolu la doon na bon am ko ne lu waxu Al-Xattaabi bi ñoom koy bàyyi xel quoi <laughs> waaw <laughs> euh, al mu ne waa waaw Imaam Nawawi lii mu wax ba pare am ku mu toxaloon ci moom it ne loolu waaw lii moom euh, bon ako ut ngant la boo xam ne ngir utal ngant waa ji joxe quarante vingt trois fois bu yi loolu moom lu ñu mën a dégg la waaw que ne bon manuñ ne li mu wax yàqu na parce que léegi yéen jël leen léegi ne euh, euh, gént yi amoon après nag yooyu dañ ko ciy boole bu ko defee six mois yi yàqu mu ne loolu ñii liñ ci tont Imaam Nawawi liñ ci wax ak liñ ci toxal loolu moom ñu mën a dégg la mu ne wa yumkinul jawaabu ala ixtilaafil a'daad léegi nag ba léegi mbir mi ba léegi yaa ngi ci 46 bi na ah. mooy gis nga fii bu jàllee ci côté bi jàllul ci 40 ci yeneen yi waaw 70 bi moom yow ak see góor ci 26 bi waxi noppi waaw 25 bi waxi nopp ak yeneen ak yeneen 42 ak ñàngam 72 yooyu yëpp waxu góor kon bon yooyu à vrai dire yu 72 yooyu euh, euh, après nañ ci ñëw. <laughs> mooy daa am yoo xamante ne seen tallale yi moom fii maqaal quoi <laughs> léegi al imam al hafiz ibn hajar mu ne loolu lu ñu mën a dégg la léegi nag wa yumkinu al jawaab an ixtilaaf al a'dad léegi nag ñu mën a tontu ci wuute bi nga xam ne ci la euh, euh, lim yi daal di wuti annahu waqa'a bi hasabil waqti alladhi haddatha fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi zalika léegi imam al-Hasan nag di ñëw nag ci wàllu côté bi waa léegi 46 45 70 76 50 40 ainsi de suite loolu noo koy tudd mu ne loolu mën nañ ci tontu ne amaana lii mooy yonent bay saat saam dafa rot selon waxtu wi nga xam ne ci la yonent bay saat saam doon nettali doon wax ak saxaaba yi doon wax ci mbir mi ka an yakunu la ak lamma akmala salaasa ashara sana bi nga xam ne ci la matal li nga xamante ne mooy treize ans ba'da maji'il wahyi ginnaaw bi wahyi bi ñëwee ilayhi haddasa bi anna ru'ya juz'un min sittatin wa ishrin kene bi nga xam ne ci la matal vingt euh, treize ans yi bin bi mu jotee wahyi bi moom yonent bi saa saa mu wax saxaabaan yi kene euh, gént ne pàcc la ci vingt six ci ñaar fukk ak juróom benn pàcc ci Euh, ak yoneen in sabatal xabar bi daalik bu dee ne à condition que ne xabar bi lii euh, sax naa ci loolu mu ne wa daalika waxtul hijra te loolu mooy tombeeg waxtul hijra ndax Makka treize ans la fa def mooy jamonoy hijra bi la leen waxoon lii ma maat mala na bi nga xam ne nag ci la matal vingt yi hein hein euh, muy vingt muy vingt ans mooy vingt trois ans la total treize ans mooy bi muy jóge mooy dëppoo ginnaaw bi mu jotee xabaar bi muy euh, wax yu bi bi muy jóge Makka bi gàddaay léegi nag bi mu matalee ashrina fekk mu ngi Medina alayhi salaatu ala saakina abdou salatu salam haddasa bi arbaatin wa arba'in mu nettali sahaaba yi ne leen ru'ya gént daa bokk ci quarante-quatre li nga xamante ne mooy pàcc ci nubuwa summa ba'daha bi xamsatin wa arba'in ginnaaw gi mu wax leen li nga xam ne mooy vingt quarante cinq summa haddasa ginnaaw gi mooy quarante cinq wàll la ci nubuwa summa ginnaaw gi haddasa mu nettali leen bi sittatin wa arba'in muy quarante six fi aaxiri xayaati yi ci mujjanteelu dundam wa amma ma ada zalika min ar-riwayat ba'da al-arba'in fa mu ne kanta li nga xamante ne moo mujj moo wuteeg lii ci riwayat yi ginnaaw arba'in yooyu dafa nekk lu da'if léegi nag du yëpp mu ne wa riwayatul léegi ndax boobu <laughs> waaw kantaar yi waaye bi nga xam ne na cinquante wàll la juróom fukk wàll la ci nubuwa mu ne yax yaxtamilu an takuna li jabril kasri këne mooy euh, dañoo mooy au lieu quarante yooyu ñu ñu ne rek xamsin comme ni ko arabe yi di defee léeg-léeg waaw au lieu ñu wax chiffre boo xamante ne boo déggee ci diggante yi am na ay vingt trente quarante cinquante diggante boobu léeg-léeg dañuy ñëw rek daal di jàpp daal di koy euh, teg beneen bi ko quoi arrondir ko mu ne loolu la waaw mu ne loolu cinquante bi man na nekk luy loolu wa riwaayatu sab'in kanta sab'in bi ndax boobu it wér na mu ne boobu lil mubaalaxa ngir euh, euh, daal di nekk loo xam ne superlatif la ngir réel mbir mi gën koo waaw waaw <laughs> wa ada zalika ah, jéggil dayol jéggil dayo wa ma ada zalika lam yasub li wuteeg yii moom mooy yooyu saxul mu ne wa hadihi munasabatun mu ne lii nag ab lëkkaali la boo xam ne lam ara man ta'arada laha man imam al-hafiz de gisuma koo xamante ne nii daal di nay eh, eh, eh, gaaral ci lii daal di wax wax ju mel nii wa waqa fi ba'd ash-shuruh munasabatan li sab'ina zahiru at-takalluf mu ne nag waaye nag rot na nag ci yenn shuruh yi ñuy sara hadis bi di wax sab'ina bi ngir wan lan lay war a lan lay war a lëkkalool daal soixante-dix bi mu ne waaye zahiratu takalluf waaye li ci feeñ mooy dëgg-dëgg kook da kook daa yenoo loo xam ne lu metti waay loo xam ne jaru ko ngir di jéem a euh, euh, le waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee kon loolu leeral na ko léegi nag euh, mu ne waaye qultu wa yabqa fi asli al munasaba ishkalun axar waaw mu ne waaye man nee naa imaam al waaye des na daal ci cosaanum lan la ñuy ba lëkkaale la chiffre yi am daal iskaalum aaxar ak prophétie loolu daal am na beneen beneen beneen beneen problème quoi waaw loolu moom am na iskaalum aaxar quoi waaw loolu iskaalum aaxar quoi am na beneen beneen problème mooy wa huwa mubtada wa huwa mutabaadiru fil xadis te loolu booy xool xadis bi loolu lay njëkk a wax mooy lan mooy iraadatu ta'ziimi ru'yal mu'min as-saalih wal munaasabatul mazkuura al mazkuura yaqtadi qasr al-xabar ala suurati ma ittafaqa li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam ka'annahu qiila kaanat muddatu allatii awhaa Allahu ta'aalaa ilaa nabiyyinaa fiihaa fil manaami juz'an min sittatin wa arba'iina juz'an min al-muddati allatii awhaa Allahu ilayhaa fiihaa fil yaqaza wa laa yalzamu min zaalika anna kulla ru'yaa li kulli muslimin kulli saalihin takuunu kazaalika ah mu ne man nag problème bi des mooy lii lépp boo seetee xadiis bi boo koy door a xool li muy wane ci biti mooy te loolu la. xel ku ko liir di njëkk a dem moo yonent bay saasaam dafa wax lii ngir màggal ru'yal mu'min salih ngir màggal géntug way ngëm yàlla ju baax ji alors que dëgg la munaasabaat yi ñu fi wax lëkkale yi am ci chiffres yi yépp naan lii lëkkale bi lii la lool lii ak lii loolu day mel ni day day tënk daal mbir mi daal ci melo li nga xam ne moo dëppale ak yonent bay saasaam moom ay mbiru boppam ak wax yoom bi ni mu ko doon dikkee ak yooyu alors que mbir mi mooy yonent sallallahu alayhi wasallam waxul ay mbiram moom waxi way ngëm yàlla ju baax ci lay wax di réel mbiram rawatina ru'ya alors que ñun wax nii fi jàll yëpp mbiru yonent bi kese lañ wax mu man daal moo ma dese ci affaire ngi mel ni dañ mooy euh, euh, diir bi nga xam ne moom la yonent bi moom la ko boroom di daal di wax yu ah amoon na boo xam ne côté loo xam ne ci nelaw la woon loolu juróom benn la woon euh, euh, euh, juz an wàll la woon ci quarante six juz ci ci ci ñeent fukk ak juróom benn wàll ah ci li nga xam ne mooy moom la ko borom bi daal di wax yu ci yaqasa mooy waxu kële nga xam ne moo de vingt trois fois fois deux yi hmm? mu ne waaye loolu obligé wu que loolu am na que ne loolu dal yonent bay saab saab ban liyee la am ak que géntu way ngëm yàlla gu nekk day nekk lu mel noonu mu ne te yonent bay saasaam lii waxam ji li muy tekki li muy wuyu mooy ngir daal di wa yu ayiru iradatu ta'bim al hadith alladhi dhakara al Khattabi ngay daa bëgg nekk loo xam ne day joyal biir mi ci way ngëm yàlla yi ñu baax ñi waaw kene lii fa innahu laysa xasan bi nubuwati nabiyina lii jagoowul ci li nga xam ne mooy yónnentu yonent bi alayhi salaam ak yonentam waaw waaw mooy ne daal man moo ma defee ci affaire bi quoi mooy ba léegi ñu ngi wax mbir yonent bay saasaam mais waxuñu ci way ngëm yàlla ji nga xam ne moom lay mba réel ay mbiram ba ne géntam ñii la mel man daal loolu munaasabaat yoon <laughs> après bon mu ñëw ne euh, waaye al waqat ankara Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra at mazkur fa qala laysa fi kabiru fa'ila <laughs> léegi bi ñu waxtaan vingt-trois fois quatre boobu quarante-six ans yu njëkk yi nekkoon na li nga xam ne mooy ci nelaw la ci ci gént la woon mu ne loolu al al al cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra dafa jëlee teg ne lii moom ah, ah daal di bañ daal façon euh, interprétation boobee ne lu bari njariñam bariwul quoi waaw te nag wala yanbaghi an yuhmal kalaamul mu'ayyad bil fasaha wal balagha ala hadha al ma'na waaw <laughs> mu ne te warul yellul ñuy yen waxu gi nga xam ne dañ koo dëggal dañ koo dëgëral ci fasaa ci kàllaama gu leer te mooy ndayu làkku arab ak wax ju jotale ñuy jël ay waxam moo yonent bay saa saam waxam xadiisam bu leer bi ñu koy teg façon yi wax yee ko wax waaw le mu ne amaana wala la qaa'ilahu amaana kii wax wax jii de li mu bëgg rek araada an yaj'ala bayna an-nubuwwati war-ru'ya naw'un munaasabatin faqat waaw mu ne amaana kii wax ji daa bëgg rek euh, def diggante nubuwa ak gént li nga xamante ne mooy euh, euh, am ab lëkkaale buñ am rek waaw waaw mu ne wa yu'akkiru alayhi la ixtilaaf fi adad al ajza léegi rek problème bi mooy li ñu waxoon sànq di ko wax ba léegi mooy 46 bi bu jàllee ci lii léegi nooy def ak 70 beeg yooyu waaw <laughs> waaw kon loolu lu am am solo ah. léegi al imaam ibnu Battaal xool al imaam Battaal li mu wax mu ne wa qaala ibnu Battaal imaam al haafiz rahimahullah hein hein bon avant moom imaamu Tabari mu ne imaamu Tabari de mu ne waqad abdaa ghayru al-Xattaabi al-munaasaba bi ixtilaafi riwaaya amaa al-Xattaabi waxoon nañ li waxoon mu ne waqat jamaa bay na baynahuma jamaa am na ñoo xam ne daj fexe nañu dajale euh, yu wute yii nga xam ne ñoo ci xew mu ne nag awwaluhum ki ci jiitu ma at-Tabari fa qaala riwaayatu sab'in riwaaya bi nga xam ne nee na soixante-dix amma fi kulli ruya sadiqa loolu dafa joyu dafa nekk lu général ci bépp euh, euh, gént goo xam ne gu dëgg la min kulli muslim ci jullit bu ne way wamatu mu ne bu géntee géntu dëgg rek kooku mooy moom géntam kooku pal ci la ci soixante-dix ci juróom-ñaar fukki pàcc ci nubuwa wa riwaayatul arba'in kanta yi nga xam ne ñoom ñooy wax arba'in yi quarante nga xam ne am nañ quarante deux am quarante sax ci boppam quarante deux quarante quatre ay quarante cinq quarante six quarante sept yooyu nag mu ne yooyu kanta yooyu wa riwaayatul arba'ina xaasa bil mu'min as-saadiq yooyu moom dafa jagoo ki nga xamante ne mooy way ngëm yàlla ji nga xam ne dafa dëggu as-saalih te baax wa amma ma bayna daalika fa bin nisbati li léegi nag ñi des ay vingt voilà yi ñëw ci vingt yeeg vingt quatre vingt six hein waaye yooyu moom vingt sept vingt cinq loolu lenn kese la mooy li nga xamante ne nii euh, mooy selon euh, euh, bi nisbat yi selon li axwaalil mu'miniin xaalu way ngëm yàlla yi voilà ku ci nekk rek sa xaal nam toll yow benn ngay am benn ci yooyu voilà ci nombre yooyu léeg vingt six yeeg yooyu waaw <laughs> léegi kon gis nga euh, imaamu Tabari ñoom kon gis nga imaamu Tabari ak ñi ànd ak moom te moom moo ko njëkk a def selon imaam al-Hafiz Hajar mooy ñoom euh, ñoom en <laughs> ñoom doo leen a wax yaa léegi yow bi nga waxee chiffre bi léegi nooy def ak beneen bi moom moom dugal na voilà dugal na yëpp mu jeex. léegi mu ne wa qaala Ibn Battaal al-imaam Ibn Battaal nag dane amma al-ixtilaaf fil adadi qillatan wa kasra fa asahhu maa warada fiihaa imaam Ibn Battaal rahimahullah mu ne tant à wuute ci chiffre yi. ci néewam ak ak bareem yooyu li gën a daal li nga xamante ne moom lañ ci wax li ci rot mooy min sittatin wa arba'in wa min sab'in wa amma ma bayna dhalika eh, min ahadith shuyukh eh, <laughs> min ahadith shuyukh mu ne li ci wér daal mooy quarante six wa ak min sab'in li nga xam ne dane ci mooy eh, géntug way ngëm yàlla yi quarante six la Eh, ñeent fukk ak juróom benn loolu daal moo ci wér ak bële mais loolu wax nañ la loolu façon yeneen am na yeneen yu wér waaw nooy def cinquante bi léegi <laughs> mu ne kantaay nekk seen diggante yooyu mooy xadiisu cheikh yi la cheikh yi la dalaa bëgg wax am na problème mais bon waqad wajanna ru'ya tanqasimu qismayn mu ne gis nañ ne al imam lu baxtaal gént daal daa daa xaajaloo ci ñaari xaaj jaliyatun zahira yoo xam dafa leer naññ feeñ kaman ra'a fil manami annawa annahu yu'ta tamran fa utiya tamran mithluhu fil aqla waaw am na yoo xam ne ci gént dafa leer comme koo xam ne day nelaw gént gis ñu koy jox tàndarma mu yeewu bi mu yeewoo ci benn ci dundam mu gis ñu koy jox tàndarma moo xam bés boobu wala beneen bés mu ne fa hadha al qism la fi ta'wiliha wala ramza fi tafsiriha lii moom pal ñi mi moom amul benn lu tumuranke ci xam lan lay wax waaye it amul benn ab symbole loo xamante ne nii lu làqu la ci euh, lu laaj ay symbole ci moo koy firé lii leer na voilà tàndarma la génn génn ñu jox ko tàndarma wala après mu gis ko mu ne waaye am na wa marmuza ba'idatul mara am na yoo xam ne nag daa ay symbole de nekk nag lu lu xóot ay mbiram waaw ak lañ ca namm mooy du li nga gis ci kaw noonu kese li nga gént noonu la fa hada al qismu la yaqulu bi hatta yu'abbirahu illa hadith waaw mu ne lii moom wàll wii nag kenn du ci taxaw lu dul koo xam ne ku man a gént la ku brillant ku xam gént ku sell koo xam ne moo la koy euh, euh, gént moo la koy wax la fa nekk ngir nga mën a xam li muy wax li bon li darbil matali fii ndax dafa am ay sadd misaal yu ta am waaw yoo xamante ne nii du li nga gis ci gént gi noonu la demee loolu ci dëgg dëgg da ñëw gisee ko noonu déedéet waaw ay cax la ay yoo xamante ne nii lii day tekki lee lii di tekki leneen waaw mu ne nag fa yumkinu anna hada min as-sab'in léegi nag mu positif que ne lii moom mooy ci min as-sab'in ba mu wax ne ci soixante dix la géntu gooy ngëm yàlla gi soixante dix pàcc la wal awwalu min sittati wa arba'in biñ la njëkk a wax nag nga xam ne moom la nga gént moom ngay gis mu bokk ci quarante six parties li annahu idha qallatil ajza kanat ru'ya aqrab ila as-sidq ndax lu lim yi di gën a néew ah gént gi di gën a jege dëgg wa aslam gën a mucc min wuqu'il ghalati fi ta'wiliha Euh, ci rot euh, li nga xam ne mooy njuumte daal di rot ci daal di koy interpréter bi xalaa fi ma ida kasurat bu dee daa bari bi bari mooy samay na bi la la bëgg wax ne boobu mooy bi nga xam ne daa laaj ko xam gént wax la ko te loolu mooy boo tax tarxiis ci da cee yobbu alors que bële amu ci mooy côté boobu kon mooy bi gën a néewi lim bi gën a néewi lim moo gën a leer waaw parce que moom lim def daa daa daa <laughs> moom pour génn ci lim def daa dëgëral ñaari riwaaye kese quarante-six ak soixante mais loolu taxawul waaw wallahu taala alam waaw ba pare moom mu ne man waqad aradtu hadha al jawab ala jama'atin fa hasanu man imam nu batal rahimahullah jël naa sama lii nii ma daal di koy gaaral ci mbooloo ci boroom xam-xam yi ñu daal di koy rafetlu wa zaadanii ba'duhum fii anna an-nubuwwa ala mithli haadayni al-wasfayni talaqqahaa ash-shaari'u an jibril faqad axbara annahu kaana ya'tiihi al-wahyu marra fa yukallimuhu bi kalaamin fa ya'iihi bi ghayri kulfa wa marra yulqi ilayhi jumalan wa jawaami' yashtaddu alayhi hamluha hatta ta'khudhu ramadan waaw waaw kon loolu mu ne ba pare dama ko gaaralee ñi ma ko gaaral ci borom xam-xam yi am koo xam ne dama cee yokkal ne ma euh, que ne waaw yonent bi alayhi salaam ak yonentam nii la doon dikke tam mooy loo am daa leer nañ am yoo xam ne daa laal daa laaj mooy du lu leer di dëgg ci ci boo koy door xool waaw nga xam ne noonu la ko doon jot ci Seydina Jibril alayhi salaam nee na am na yoo xam ne Seydina Jibril da koy dikkal daal di wax ak moom ci euh, kaddu goo xam ne bu mu xam la voilà boo xam ne du am genn coono am boo xam ne nag daf koy daf ko koy euh, defal sànni ko wax yu bi ci loo xam ne dafa lëmu waaw waaw ba ba affaire yi xaw a tar ci moom ngir mu yenu koom yonent bay saar saam ba ni nga xam ne ci la ko yenn yi doon dal li nga xam ne day ñaq lool way tahaddaru minal minhul araq nga xam day ñaq li lool mu mel ni nga gis mu sedd guy mu tàng jër wala mu tàng jër mu sedd guy après nag summa yutalli'u Allah euh, borom bi daal di koy wuññil ala bayaani ma alqa alayhi minhu borom bi daal di koy wuññil nag li nga xam ne moom lay sànni ci moom waaw kon nag mu ngi noonee waaw ah, mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra ma haasilu inna an-nubuwwa inna an-nubuwwata jaa'at bil umuuril waadiha wa fii ba'dihaa maa yakuunu fiihi ijmaalun ma'a kawnihi eh, mubayyinan fii mawdi'in aakhar wa kadhaalika al-maraa'i al-maraa'i minhu maa eh, eh, huwa sariihun laa yahtaaju ilaa ta'wiil wa minhaa maa yahtaaju fal-lazii yafhamuhu al-'aarifu mina al-haqqi alladhii ya'ruju 'alayhi minha juz'un min ajza' ibn Buwa wa dhalika al-juz'u yakthuru marra wa yaqillu ukhra bi hasabi fahmi waaw fa a'lamuhum fa a'lahum man yakunu baynahu wa bayna darajati an-nubuwwa aqall ma warada fi min al-'adad wa adnahum al-akthar min al-'adad wa man adaha ma bayna dhalik al-imam ibn abi jamra rahimahullah mu ne eh, loo xam ne mooy mu ne imam al-hafiz ma hasilu li nga xam ne daal lii lañ mën a résumer waxam mu ne gis nga prophétie dafa ñëw am loo xam ne daa ay mbir yoo xam dafa leer naññ am yoo xam ne nag daa bëgg lëmu waaw waaye malgré que ne nekk na loo xam ne lu leer la ci beneen wàll lu ñu leeral la beneen wàll mu ne d'accord almara yi li nga xam ne moom la nit ki di gis minha ma huwa sarih loo xam ne dafa leer laa yoxtaaju ila ta'wil soxlawul ku ko interpréter wa minha ma yoxtaaju am na yoo xam ne nag soxla na maa yoxtaaju dina soxla ñu interpréter ko de waaw fa alladhi yafhamu al-'arif min al li nga xam ne nag moom la ki xam di xamee dëgg li nga xam ne moom yaaruju alayhi minha eh, nga xam ne dëgg yi nga xam ne moo ciy feeñe di ci génne loolu dëgg googu doolu day bokk ci benn pàcc min ajza an-nubuwwa ci pàccu prophétie ak yonent mu ne waj daalikal juzu wàll woon nag pàcc boobu yaksuru mën naa bari la léeg-léeg wa yaqilu léeg-léeg mu néew uxra beneen woon bi hasabi fahmi selon kii firi gént bi ni mu ko ni mu ko déggee ni mu ko xamee fa alaahum ci leen gën a kawe mooy ci xam ne man yakunu bay mooy ci nekk digganteem ak diggante darajaay nubu walu gën a néew nu lim bii gën a néew rek kooku moo gën a kawe waaw ci ay lim wa adnaahum kantaa ci gën a al aksar min al adad ci ëppale mooy ci am soixante-dix day gën néew le quarante-six mooy day gën a néew le moo kooku day gën a kële soixante-dix day gën bari le quarante-deux yi ak quarante-quatre yeeg quarante-six day Eh, moom noonu la ko waxe waman adahuma wama waman adahuma diggante ñaar yooyu maa bay na zalik mooy bi gën a kawe ak bi gën a loolu moom diggante bi loolu la léegi sauf que fii problème bi mooy al imam ibn abi jamra lii mu wax ba léegi waxul ki gént ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ru'yal mu'min salih la wax géntug way ngëm yàlla yi nga xam ne dafa baax kanta moom lii mu wax mooy mbir mi daa dellu rek ci kii génn gi <laughs> nu ma ko ko comprendre loolu ban lëkkaali la am ak boroom gént gi ba léegi waxoo boroom gént gi dëgg la waa ji firi gént pour mu mën a firi gént loolu dinañ ci ñëw insha allah bon mooy il faut dafa laaj yu bari comme li ko boroom al iblis doon leerale ne sëriñam ba Cheikh Abdul Aziz Ad-Dabbaax moo ko doon wax kene moo tax bokk na ci bunt yi nga xam ne dadoon wax ne dama doon wax naan laaj ma lu la neex waaye côté boobu bu ma ci laaj gént moom bu ma ci laaj dara waaw bu ma ci laaj <laughs> bon mujj na doot ko ci laaj ba mu am lu mu ko ci leeral te insha allah bu ñuy ñëw ci côté akaabiru suufi yi nan lañ dégg lii waxam la ñuy jël al Cheikh Abdul Aziz ad-Dabba al-Sharif al-Maghribi euh, radiyallahu ta'ala anhu léegi mooy <laughs> euh, mooy lii ba léegi problème bi mooy moom waxul aji gént bi kii aji kii firi gént gi la wax loolu mooy problème lii nga xam ne moom la al imaam al ibn abi daal di wax waaw mu ne wa qaala al-qaadi Iyaad al-imaam al-haafiz ibn mu ne kanta al-imaam al-qaadi Iyaad moom nee na gis nga affaire dafa gudd lii mais dañoo bëgg mu leer après bu ko defee euh, di nga gis diggante euh, lii nii wax yii nii ngi gis ne képp koo xam ne gisagul nañ dogu woo ci li ngay wax waaw nag naan amaana lii la amaana lee la amaana lii la amaana lii la parce que loolu dinañ ci ñëw après léegi insha allah ginnaaw mais loolu mooy jataay bële di ñëw léegi euh, mu ne wa qaala al-qaadi Iyaad kanta al-imaam al-qaadi Iyaad nee na wa yahtamilu an takuuna haadihi at-tajzi'a fii turuqil wahyi iz minhu maa sami'a min Allahi bilaa waasita wa minhu maa jaa'a bi waasitatil malak wa minhu maa ulqiya fil qalbi min al-ilhaam wa minhu maa jaa'a bihil malak wa huwa alaa suuratihi aw alaa suurati aadamiyyin ma'ruuf aw ghayril ma'ruuf wa minhu maa ataahu bihi fin nawm wa minhu maa ataahu bihi Abdullah fii salsalatil jaras wa minhu maa yulqiihi ar-ruuhul qudus fii rawi fii rawi ila gayri dalika mimma waqafna alayhi wa mimma lam naqif alayhi fa takunu tilka al halat ida adadat intaha ila al adad imam al qadi Iyad mu ne lii nag possible que ne da possible yahtamilu mën na yemu que ne ah que ne taj ji ab yi mooy wax wàll yi hmm? yonent way sa sam def ah wax ci hadis yi sab'ina ah, ah, sittatin wa arba'in xamsatin wa arba'in sittatin wa ishrine juz'an min xamsin yooyu noonu mu ne loolu c'est possible que ni ah man naa yenu que ne ci fii turuqil wax yi mooy ni wax yu bi doon dikkee ci yonent bay saa la wàll yooyu